wa an ibni umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lan yazaala al-mu'minu fi fushatin min diinihi maa lam yusib daman haraman rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'ala kon al imaamu nawawiyu rahimahullahu taala ci tool bi ñu nekk ba léegi ci riyaadu saalihiin ci garab gi gim ñuy gaaral di ñu ko présenté ci garab gi nga xamante ne mooy garabu xaraamal tooñ tey digle gi ñu digle nit ki tooñ mu delloo tooñaa ngeya seen borom ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiis sayyidatuna wa ummuna umm salama Hind bint Abi Umayya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha yi xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa gisoon ñaari nit yoo xam ne ñoo ñëw buntu néegam néeg Sayyidatu Ummu Salama di fa jàppante di xuloo mu génn ah, fekk ñoo xam ne dañ doon xuloo ci suuf ah, mu war leen a àtte nag mu ne leen innamaa ana basharun wa innakum taxtasimuuna ilayya waaw ba ni mu jeexee gisoon nañ ko walillahil hamdu wal minna tey nag ñu war a gis hadith bi ci teg waxoon nañ la tool bi kii euh, boog garab gii ñaare ñu def ñaari hadith mooy hadith deux cent vingt ak deux cent vingt bu deux cent vingt bi moom lañ jàng léegi muy ñaar téeméer ak ñaar fukk mu ne wa an ibni umara mu ne wa an ibni umara mu ne hadith bii mu ngi koy jële ci doomi umar muy doomi sayyidina umar ibn al-khattab mooy ibn umar ibn euh, ibn al Euh, abu eh, abu abdirrahman mooy abu abdirrahman al-adawiyu al-qurashiyu al-makkiyu al-madaniyu saahibu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam hmm, saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam di saxaaba di doomi saxaaba radiyallahu ta'ala anhu al-athariyu waaw xuroon lool ci topp jeexital yonent bi alayhi salaatu wa salaam xam ne lépp lu yonent bi alayhi salaatu wa salaam masa def moom danaan day def moom xoolul. comme mbokki saxaabaam yi nekkuñu woon naan ndox lii faratalaam lii sunna la wala lii lu ñu soppalaam bon da doon wane bayaanul jawaaz quoi yonent bay saa da doon wane ne man naa ne ñoom doonu ñoo gise noonu waaye ibnu Umar mi radiyallahu anhu mawlaana da ci ràññee ko woon ci la fait que yi nga xam ne af'al jibilli yàlla yoo xam ne ay mbir la yoo xam ne borom bi eh, dëgg la eh, ci cosaan roy loowu ñu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw moom loolu yonent bay saa saab bu mu ci defoon sax da ko doon roy moo tax fépp foo xam ne mas na gis yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ci tukki ñëw ba foofu wàcc tuur ndox mawlaanam nu Umar bu fa jaaree lu mu yàkkamti yàkkamti yàkkamti dina fa taxaw tuur ndox ngir roy ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi da ngay imaginer kii royee yonent bi alayhi salaatu salaam loolee lan ngay xalaat ci yi nga xam ne ay farata ak lu jëm ci diine ji kooku loo loo waaw loolu nag nit ki bu ko koy da koy def eh, eh, eh, yéene ci roy yonent bi alayhi salaatu salaam da xam ne jëfam du jëfu kenn te lépp xatta mbir yi nga xam ne sax dañ naan ay naturel la loolu borom bi la gën la ko ci tànnal waaw mu koy ñu ko ciy roy est-ce que ñoo ñële waaw te ñooñu borom xam-xam yu mag yëpp noonu lañu ñu mel mooy ci côté que ne ñoom duñu xool naan euh, ndax lii farata la bon après je me permets de ne pas faire parce que sunnal déedéet loolu ñoom xamuñu woon loolu loolu suñu classe yi te suñu classe yi nag du léegi lañ xewa ah, voilà <laughs> suñu classe yi am na ñoo xam ne dañuy dund ay siècle siècle te ñuñ mel lañ ñu ñun ni ñun lañ mel wal iyaadu billah ci côté boobu waaw dina am nu Umar nag moom da cee woon dayo ba moo tax ñu ko doon waxal affaire yi waaw gi gisoon nañ fi ñett bi woon ndax ne waa ji wi naan ko ndax dañuy fóon xajarul aswad mu ne ko yenenti bi alayhi salaatu salaam aj na fóon xajarul aswad waa ji naan ko arayta in zuhim ba mais non war mais sa walal bu dee dañ ma bousculer ko dañ ma pousse foofu daa bari nit mu ne ko ma ne hajja rasul sallallahu alayhi wa sallam bil bayt wastalama al hajar <laughs> mu mu ko moom moom manu woo ne ko yee yonent bi alayhi salaatu salaam de aj na néeg bi daal di euh, nuyu euh, xajarul aswad mooy fóon ko waa ji ne ko ara ayta in in in waaye yow di waxaat beneen ara ayta bi mu bëree mu ne ko eh da ara ayta bil kaw alal kaw kabi laa wax wala beneen bi ca yaman jëlal ma sa ara ayta yii waaye imagine toi imagine fu ay xoolal rek xoolal mu ne jëlal ma sa xoolal yi nga may kii sa supposition yu bari nga tegal ma ko fële ca biddiw ba la wax te dégg li ba la wax yonent wala sa sam ay wóor na kaaba ñëw de <laughs> hajarul aswad waaw moo tax moom nag lim ci yowoon daa jéggoon moo taxoon dafa doon nekk léeg-léeg di xaar gaa yi di ko puus ba ni nga xam ne ci la bakkan bi di génne deret waaye loolu lépp eh, eh, booy eh, ngir wane xërëm rek bu ci xëroon ci <laughs> topp <laughs> sunna ay yonent bi alayhi salaatu wassalaam te moom dara du yaatu ci moom lu dul lu yonent bi alayhi salaatu wassalaam masa def même bu dee ne lu farat waaw kon nag an wa an ibn umar mu ne mu ngi jëlet saydna abdullah ibn umar abu abdirrahman radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa nee na lan yazaala al mu'minu lan yazaala du deñ di nekk al mu'minu way ngëm yàlla bi fii fushatin ci yaatu yaatu min diinihi ci diineem waaw mooy day nekk koo xamante ne nii day yaatu ci jëf yu baax yi jëf yi ko mode de vie bii ko boroomam teg ne ko dunde ko da ciy amul yaatu yaatu jëf lu baax yomb ko waaw maalam yusib daman xaraaman fekk loolu nag ah fekk fekk laalut deret joo xam ne dañ koo xaraamal yu yàlla xaraamal ne bu ko kenn tuur moom mu rey cës <laughs> bu faatee bakkan gis nga la yaatu woon ci wàllu diineem xat na Allah Allah mu ne rawaahu xadis bii da soloo na ko al-Bukhari mooy al-imaam al-Bukhari Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kon lii mooy xadis bi léegi nag est-ce que est-ce que est-ce que moom kese moo ko soloo moom al-imaam ah al-Bukhari rahmatullahi alayhi dañ naan la noo sëriñam soloo na ko daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal moom solo na ko ci musnad Abdullah ibn Umar indi na ko foofu radiyallahu ta'ala anil jami' kanta al imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala mi al imam an-Nawawi wax tuddul fii moom mu ngi ko indi ci kitaabu diyaat qawlullahi ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam foofu la ko indi buntu boobee fa la ko al imam indi mu ne waxu borom bi képp koo xam ne dafa faat bakkan tay ko kooku moom ak payoram ak fayam mooy jahannama sawara ginnaaw bi nga xam ne ci la indi buntu boobu indi hadith sayyidina Abdallah ibn ibn ibn ibn Mas'ud anhu léegi nag mu daal di indi teg ci la teg hadith deuxième ci buntu boobu te mooy hadith numéro 68 62 6862 ci sahih imam al-Bukhari mu ne haddathana al-imam al-Bukhari mu ne haddathana Ali mu ne haddathana Eh, ibn Ubayd al-Jawhari ah eh, léegi <laughs> ah ah ah Ali ibn al-Ja'd moom ah imaam al al al kii nu mu tudd al al Hafiz Ibn Hajar mu ne. mu ne Ali ibn al-Ja'd xam nga Imam Bukhari dana haddathani haddathana Ali te boo prudent man nga ne mais kii lay wax Ali ibn al-Madini lay wax ah ndax mooy sëriñam bu mag bi Hayyatul Wadi nga xamante ne nii Abul Hasan al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala nga xam ne moom eh, mooy sëriñam bi gën a mag rek voilà moom la ne woon man du ma wàcc sama bopp ci kanamu kenn man Imamul Bukhari ku dut moom waaw ñu wax ko ko mu ne bàyyi leen wax jooju eh, te sëriñam la bàyyi leen wax jooju ngeen dégg Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari di wax naan du wàcc kenn ci lu dul sama kanam man moom ci boppam masula gis ku mel ni moom waaw imaamul Bukhari al-Bukhari masula gis ku mel ni moom du man du keneen du keneen <laughs> voilà xam nga man nga foog ne moom la haddathana Ali moo al imaam euh, al-Hafiz ibn Hajar bi muy sarali ci Bari mu ne haddathana Ali kadha lil mansub mu ne naka nii mooy ñi riwaaye sahih bi nga xam ne ghayru mansub waxuñu mooy askanewuñ ko waxuñu ali ibnul madini ali ibn nangam mu ne walam yadhkuru abu ali al-jayani fi taqyidihi wala uh, bayyanahu wala nabba alayhi al-kalabazi uh, wa qad dhakartu fi al-muqaddima annahu ali ibn al-ja'd li anna ali ibn al-madini lam yudrik ishaq ibn sa'id mu ne bon ci gàttal daal mu ne man tudd naa ca muqaddima ba dama def muqaddima bu ama am solo ah Fathul Bari daanaka borom ñi nga xam ne xadis xadis pur lañ moo leen ñor <laughs> Fathul Bari muqaddima bi moo moo gën a nekk seen affaire waaw Allahu akbar Allahu akbar foofu imaamul imaamul xaafiz Ibn Hajar laa ilaaha illa Allah wallahi Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tam <laughs> Allahu akbar mu ne foofu leeraloon naa fa ne Ali bii nii nga xam ne imaamul Buxaari waxul kan la waaw mooy leen li nga am sëriñ yu bari yoo xam ne Muhammad lañ tudd nga ne rek haddasanay Muhammad te waxoo kan la lool dañuy ñii ñëw dañuy soxla ngir xam mais kan la ci ñoom voilà mu ne fii nag waxoon leeraloon naa foofu ne Ali ibn al-Ja'd la na Ali ibn al-Madini jotewul Ishaq ibn Sa'id jotewu moom euh, euh, euh, al imam kii imam bi al Bukhari al Hafiz ibn Hajar loolu la wax loolee la wax moo tax kon haddathana ali mooy kon ali ibn al-Ja'd ibn Ubayd al-Jawhari Abul Hasan al-Baghdadi mawla bani Hashim Abul Hasan yi moo moo kële ñoo bokk euh, dàkkantal Abul Hasan <laughs> hayatul waadi ah kon mu ne qaala mu ne haddathana Ishaq ibn Sa'id waaw ah, Ishaq bii la nekk jotewu Ali ibn al-Madini jote ko ah eh, ibn Abdillah ibn al-Madini haddathana Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As mooy Ishaq wax na turam gis nga ibn Sa'id ibn eh, ibn al-Ashdaq Sa'id <laughs> Amr ibn Sa'id <laughs> ibn al-As nañ ñëw ci ay ay mbiram <laughs> ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya ibn Abd Shams al-Qurashi al-Umawi eh, rahmatullah alayhi al-Kufi al-Makki thumma al-Kufi rahimahullah an abihi moom moo ko Ishaq moo ko jëlee ci baayam Sa'id euh, ah, ibn Amr ibn Sa'id voilà mu ngi noonu muy Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Umayya al-Qurashi Abu Uthman ñoom ñu ne Abu Anbasa rahmatullah alayhi an ibn Umar moom moo ko jëlee nag ci ibn Umar muy Sa'id ibn Amr moo ko jëlee ci mawlana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lan yazal al mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama voilà nii la ko ëndee kon eh, ci gàttal hadis bi lal lay wax mooy ci buntu biñ nekk lëkkaaleem buntu tooñ te waxoon nañ la ci tooñ yooyu bokk na tuur deretu nit tuur deret nag bu ñu ko waxee mooy rey waaw parce que dafa ëpp dafa eh, mooy eh, tekkiwul nga ne non man moom sa waa ji tuuruma deretam dama tuuruma deretam dama ko empoisonné ah dama ko empoisonné tuuruma deret dañ naan la yow yow yow xanaa da ngaa wéradi <laughs> buñ naan la saf kaddam ah ak yusuf daman xaraama saf ku dameeg yooyu iraqatu dam loolu mooy façon boo ko mën faate da jaarul yoon loolu la waaw <laughs> dane kay moom cosaan gi mooy bu ñuy rey en général dañ doon tuur der comme nag ah Qaabil faatoon Haabil tuur deretam moo tax ñu naan saf ku dam mais boo ko empoisonné wala nga dammuloo xam loolu lépp benn la mu ne kon nit ki du deñ di nekk ci ak yaatu ci diine mooy nit daal gis nga fekk faatawul bakkan bu ko jombalo dara ci diine ci lislaam gi lu mu def def mën na koo rattraper lu baax baax dina ko mën a def waaye bés bu xasee faat bakkan parce que bakkan moo foor ci yàlla xaw ma loo xullee bi ah, naan agresseur nga ba baal di faat bakkanu nit parce que sakos ba mu yoroon nga bëggoon a jël mu bañ nga jam ko paa ko ci xol mu faat yow tey nga dee <laughs> cay mu ne kooku lañ la dadu lañ yazaalu dañ almu'minu way yàlla ji fii fushatin ci yaatu fi diini fii ci diine mooy ci jëfu yi waaw nga xam ne day man bi boroom bi da koy yombal jëf lu baax même bu nee ne euh, mu ngi topp bakkanam mooy yooyu yëpp day yaatu waaw waaye bés bu faatee bakkan affaire yi day xat ci moom waaw allahu akbar waaw kon nag fekk tuurul bakkan parce que bakkan dafa foor moo tax euh, beneen xadis bi mu ci teg moom imaamul Buxaari bi mu ëndee xadis bi Mawlana Ibn Umar ba léegi dane annahu qaala mu ne inna min waratati al-umuur allati la maxraja liman awqa'a nafsahu fiha safka ad-dami al-haraami bi ghayri hillihi mu ne bokk na ci nga xam ne dañ lay teg ci goutte goo xamante ne impasse boo xam ne mënatoo cee génn loolu mooy warta warta mooy loo xam ne da lay dugal foo xam ne mënatoo génn te sala ak alkande fa la lay fekk waaw dañ naan warta di wax warata waaw ñu mbir yi mooy lan warta mooy benn mooy benn bi warata mooy yu bari yi voilà mooy mooy pluriel warata warataatul umur bu dee benn bi warta tun mu ne yooyu bokk na ci yooyu nga xam ne mooy comme si un automobiliste qui s'engage dans un sens giratoire dans un carrefour sans issue yow da ngaa dugg benn carrefour boo xam ne di dawal nga dugg bi nga duggee ah ngay seet foo foo doo doo génn fi nga jóge bi nga duggee di wër carrefour bi mais yow wax ma carrefour yi ñuy jëndee mburu de yow fay di di di di di di di jëndee ah, ah, <laughs> bi nga xam ne dawalkat bi bu ñëwee sële ko yoon voilà na nga wax sële ko yoon ñëw ba sële yoon mu am ngay dawal dugg ci. far amatul foo génne daanaka fi mu jóge woon sax foofu tëj nañu ko te yow sa essence bu jeexee te ci àll bii nga nekk Carrefour bii nga xam ne ca àll ba la ne mu leer na fii ngay alcool loolu mooy warta impasse nga dugal sa bopp mu ne bokk na ci warta yi nga xam ne impasse yi nga xam ne yu mbir yi nga xam ne amul la maxraja liman awqa nafsahu fiha amul ussi mooy amul foo jaar forox ndoll boo jaar ba génn ka nga xam ne moo ci ne dabaj boppam moo ci dugal boppam waaw laa ilaha illa mu ne loolu safka damil xaram bi ghayri hilli mooy faat bakkan bi nga xamante ne nii borom bee ko ñoŋal ne bu ko kenn faat loo xam ne du lu yàlla ne dagan na la naa ni ngeen faat bakkan yii allahu akbar waaw moo tax al imaamu Tirmidi rahimahullah day solo ci Ibnu Umar mi ngir walla tooñu faat bakkan mi nga xam ne moo gën a moo tax bakkaar yi ginnaaw shirk billah mooy bi ci gën a garaaw bakkaaru mooy faat bakkan moo tax yonent may saa saa bañ ko ko laajee comme hadis la wax léegi ne moom la imaamul Buxaari rahimahullahu taala wax ah moom la indi ah waaw ah, biñ ya rasulallah ayu dhanbi akbar inda allah lillahi niddan wa huwa xalaqak mooy ngay woo yàlla di ko utal ndend te moo lu bind di ko bokkaale ñu ne ko summa ay mu ne an taqtula waladaka mooy qatl la wax voilà mooy nga faat sa doom faat la indi tellement nim garaawe kon moo tax al imaamu Tirmidi imaamu day jële ci Ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne mu ne zawalu dunya zawalu dunya kulluha ahwanu ala Allahi min qatli rajulin muslim gis nga li addina bi yëpp far dem jeex guerre waaw moo gën a woyof fa yàlla ñu faat benn bakkan moom laa doon wax fan yi xam nga maa la doon wax ak li ibnu Amdu doon wax naan kaaba gi li muy rëy xorma xorma yépp deretu gëm yàlla moo ko ëpp doole fu fa yàlla moom laa naan ñu jëloon kaaba gi rajaxe ko ba boo fa demee dootoo ko gis loolu moo gën a woyof fa yàlla ñu rey jullit boo xam ne waruñu ko rey <laughs> waaw Allahu akbar wala al imam an-Nasa'i indi ko ci beneen eh, eh, rahimahullah beneen eh, kaddu foofu Ibn Umar mu ne la qatlul mu'min a'zamu 'inda Allah min zawal ad yàlla moo gën a màgg fa yàlla addina bi daal di sooy daal di dem yoonam waaw daal di toxu de waaw yawmal qiyaam taxaw loolu moo gën a woyof loolu léegi ñu ñàkkoon moo tax boo gisee nit ñi problème am yoo xam ne ay humains ñoom ñoom ñoom ñuy garder ay bâtiment ils mettent plus de soldats yuy garder ay bâtiment yu ñu xëmm que ay bakkan yoo xam ne ñoom ñu bàyyi leen ñuy rot comme ay ay weñ wal iyaazu billah waaw wal iyaazu billah waaw fi ñuy gën a mettre le mooy les symboles sur loolu nag ci république la ëpp ñoom symbole yi ni nag ñoom dëgg la euh, nit moom xam nañu waaw ñun moom de toute façon ñun moom saa yi on est derrière quoi waaw amuñu benn comparaison bu ñuy def ak ñoom waaw gis nga tubaab bi amul bakkan boo xam ne day faat ñu war a def enquête bi kenn du ko neenal dossier bi mën na ñëw ba pro yenn procureur jàpp na jeex na jaru keneen yow ñëw sulli ko ndax bakkan la mais ñun suñu réew yi suñu réew yi gars yi da ngay ma mel Ah, waaw barakase yi dañuy rey ba doyal boo dee police boo xam ne barakase nag buñ ko waxee nekkul n'importe quel police la mooy bépp police boo xam ne yow ni firaw polisaay firaw na nga mel yow ya barakase nga mooy yow yow est-ce li ñu lay di naan la defal instruction yi ñu lay jox est-ce que jaadu naan jaadul sa yoon newu ci am machine nga daal dañ lay jox di digal ngay def buñ nee tirer sur le peuple nga tirer waaw loolu yow doo xalaat sax ne waaye yow mais lu tax may tiire pourquoi benn waaye war a toog fee naan ne ma tiire kaw sama samay mbokk quand même ay nit lañ ko man léegi ma naan ma tiire ci maa bañ ñoom du def loolu waaw mooy euh, ku dëng ki fi nekk képp koo xam ne ku dëng la jiite ñu lay dimbali ci seen dëng loolu yor force yeeg ñu naan force légale yooyu ah, la violence légale <laughs> ñooñu ñooy les bras waaw. mais police bu jaar yoon xam la déontologie dara fii yenn yi moom ku ma ko digal ma bañ waaw lu yonent saa saa wax laa def waaw man amarakum bi ma'siyatillahi fala tuti'u ku leen digal mooy yàlla bañ leen boo ma nee fusiller ñoom diw ma ne fusiller maa bañ ah man je ne fusille aucun étudiant ah aucun du ma ko fusiller ah waaw je peux nag contenir def li ngeen kii pour le maintien de l'ordre mais tirer ci seen kaw maa léegi nañ la rajee nañ la def lu ne waaw loolu moo gën a woyof ngay rey bakkan da ngaa dox yow da ngaa wéradi addina bi yëpp tukki woon moo gën a moo gën a woyof yàlla ñu rey benn jullit am wen waaye parce que c'est monsieur le président monsieur le ministre de l'intérieur naan leen voilà il faut il faut il faut ngeen sox ci lépp lu pousser ngeen doy def yow da ne wéradi wala lan moo leen dal <laughs> def leen ko seet wóor na dugal nga ci sa bopp ci guta boo xamante ne nii doo ci waaw lii lépp ngir wane taraayu faat tooñ tuur deret boo xam ne boroom bi daf koo ñoŋal waaw léegi nag bu ñu waxee loolu mooy nga ne ma ah man nag am naa ab laaj <laughs> ah wow tout ça mais léegi <laughs> waa ku faatoon nag waa ku def loolu ba faat mais kooku am na tuub dañ naan la li gën dëgër am na tuub kay même bu dee ne jëlee nañ ci ku mel ni Ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma que ne moom ku faat euh, ka xaatilul nafs ki faat bakkan kooku amul benn tuub mooy ak tuubam yàlla du ko nangu waaye loolu insha allah ginu la dëgër te lu mel noonu ibnu umar soriwul waxam kon <laughs> euh, kii <laughs> da dane ibnu umar radiyallahu ta'ala da doon wax ne <laughs> comme ne al imam al hafiz ibn wax mu ne wa qad thabata an ibn Umar annahu qaala liman qatala amdan bi ghayri haqq tazawwad min al-maa'i al-baarid fa innaka lan tadkhula al-janna waaw <laughs> mu ne sax nañ jële ci ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne <laughs> di wax waa ji nga xam ne dafa faat te tay ko faat bakkan noonu rey nit assassiné nit tay ko délibérément parce que pour ses intérêts yoo xam ne du lu yàlla daganal ne ñu faat bakkan boobale nee na mu ne waaji eh tazawwad min al ma'il barid sawaay <laughs> yóbbalal ci ndox mu seddum àddina bi loo ci man a naanal ndox mu sedd te xam ne bés boo deewee moom àjjana doo fa dugg waaw mooy da du dafa yow sa bànneex xamal ne yow lépp loo mën a dee bànneexu ci àddina bi lay doon ndax boo bu saw ruux di rab yow moom dugg te ku duggul àjjana yaa nga safara wal iyaazu billah mais bon en tout cas insha allah taala li nga xam ne moom la jamaahirul ulama waaw waaw bu doon wax boobu jëlee ci ibnu ibnu abbas radiyallahu ta'ala ak wax bii nga xam ne niru boobu ibnu umar bii nga xam ne day xaw a niroog wax bi mel noonu kene laysa li qaatili ki fàtta tey amulu tuub euh, waaye loolu insha allah ginu lu dëgër ndax am na bàkkaar yu ko gën a rëy fuuf li muy garaaw garaaw garaaw ashirku billah moo ko gën a garaaw waaw te borom bi day jéggale te borom bi ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru liman li wa yaghfiru maa du inna allaha la inna allah nan laa wax sànq tàmbali bi la yushriku la inna la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha voilà <laughs> inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala du jéggale koy bokkaale waaye nag dina jéggale lu gën a suufe lool te bokkaale mooy bokkaale bi mooy bàkkaar bi gën te rey ci suufu bokkaale la ne borom bi nee na yooyu dama koy jéggale kon ñoo xam dañ koy jéggale waaw sauf que boo gisee hadith yu mel nii c'est pour mettre l'accent ci gravité wu rey ak yow li ci borom bi tëkkoo nga xam ne yow bu la jéggalul lii moo lay dal laa ma mooy li nga xam ne yelloo nga ko léegi nag est dina la ko teg mën naa def lu tax nga tuub nga delluwaat ci moom wala ci mbaaxam mu jéggal la loolu mën naa ne waaye kay kon mu ngi noonu kon rey c'est tellement grave waaw c'est waaw yor seen seen kii rek gars yi manifester nañ ngay tiir ci seen kaw wax naa la ko léegi nga bañ ku la ko digal nga ne ko maa bañ laa wax waaw foo ko teg ndax man yonent bi saa saa ma ko wax ku la digal mooy yàlla si lii nga ma digal mooy yàlla la waaw tiire ci ay kii ba pare après naan voilà ça va bu ko defee mu dissuasif ñeneen ñi euh, bañ a génn wal iyaazu billah yow da ngaa wéradi wala lan moo la dal ah wal iyaazu billah kon nag kon mu ngi noonu te lool waaw deret foo tuure deret loo xam ne borom bi joxula ci ndigal loolu tooñ la waaw kon nag mu ngi noonu al kon hadis baa ngi noonu kon nag ñu jàll ci hadis bi ci tegu kon likkaale mu bunt bi comme niñ la ko waxee léegi dafa dafa nekk loo xam ne moom dafa clair waaw tooñ yi nga xam ne tuur deret la loolu moom boo ko xasee def rek mooy yow lépp yoonu yiiw daanaka mën nañ ne Euh, xaw naa riw fermé wu ci yow waaw borom bi nag fadlullahi azim dafa rëy waaw waaw mooy te borom bi qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ndax na yenent way saa saa waxal sama jaam yi nga xam ne ñoo ëppal ci seen bopp ndax bàkkaar yu rëy yu ñu def te malgré loolu bu ñu désespéré bu ñu ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla jéggalu yàlla ndax borom bi kat yaghfiru dhunuba jami'a moom borom bi Euh, mooy jéggale bàkkaar yëpp kon loolu mooy te gisoon nañ ko a euh, xadiis bu siiw boobu waa ji fi rayoon nit ñu bari ñi ah quatre-vingt-dix-neuf yi banam mujje loolu kon fàttale ko nga fay voilà mu ngi noonu kon jarul ñu ci jaaraat te kooku dañ ko jéggal waaw kon nag loolu mooy euh, ba malaaka yi ñëw di ko xëccoo ñu ne fii lañ koy yóbbu parce que non sa waay bi nga xamante ne li mu ray ñu ne ah non waaw bu rayee loolu la mais sauf que daa ñëwoon di tuub si waaw loolu lépp waaye eh, borom bi daal di koy jéggal kon nag loolu lu ama am soo loo kon nag mooy léegi nag ñu jàll kon ci hadis mi nga xamante ne moo ci déggu al imam al hafiz mooy bii mooy suñu dernier hadis waaw ci budd bi insha allahu taala mu muy hadis eh, bi nga xam ne mooy deux insha allahu taala mu ne wan mu ne waan xawlata binti saamirin al-ansaariyati radiyallahu taala anha wa hiya imra'atu hamzata radiyallahu anhu wala <laughs> wala waan xawlata binti saamirin al-ansaariyati wa hiya imra'atu hamzata radiyallahu anhumaa annahaa qaalat sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna rijaalan yataxawwatuuna fi maali llaahi bigayri haqq falahumu nnaaru yawmal qiyaamah rawaahul buxaari rahimahullaahu ta'aala ah voilà kon al imaamu Nawawi mu ñu indil xadiis bi nga xam ne moo tëj buntu bi nga xam ne. walillahi alhamdu wal minna ah waaw mu ne wa an xawlata mu ngi jële ci saxaabiya bu jigéen boo xam ne xawla la tuddoon al ansaariya ay bint saamirin di doomu saamir al ansaariya ko joowoon ci waa al ansaar mu ne wa hiya ta ndaw sii de imraati imraatu Hamza mooy doon soxnaay Seydina Hamza wan Hamza ibn Abdil Muttalibi radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha Xawla bint Qays la tudd ibn euh, ibn bint Qays voilà nga xam ne moom ci euh, waa Banu Najjaar la bokk al ansaariya al xazrajiya radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mooy Xawla bint Saamir voilà Xawla bint Saamir am ñu naan Xawla Xawla bint Xawla bint Qays kese mais Xawla moo na al imaam Ibn Hajar mu ne Xawla bint Saamir comme li al imaam An-Nawawi wax ah Eh, kanta al ali ibn madini mi ñu doon wax sànq sëriñ imam Bukhari bu mag boobu dana hiya bintu qays waaw waaw mooy bintu qays mu ne kanta samir laqab la voilà kon qays am ñu ne qays boobu mooy samir dañ ko ko doon dàkkantale waaw ñoo doon eh, surnom surnom waaw kon nag mu ngi noonule am nag ñu ne bon ñaar ñi wute nañu waaw voilà mais wallahi alhamdu wal wallahu ta'ala alam mu ne te moom euh, kii la moo doon euh, soxnaay sayyidatu Hamza sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib bi moom mi tuub na bu jaayante Yonent mi sallallahu alayhi wa sallam ndaw si ñi muy sayyidatu Xawla radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne kon anna qaar mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dawal yàlla li man dégg naa ko muy wax ne inna rijaalan am na ay góor yoo xamante ne nii de yataxawaduuna fii maalillaahi dañuy soppandeku ci alalu yàlla waaw bi gayri xaq ci loo xam ne amuñu ci benn àq laa wax amuñu ci benn droit kenn borom bi waxu leen daganalu leen mu ne gis nga gaa yoo yële falahumun naaru yawmal qiyaama ñooñu am nañu safara yawmal qiyaama bu leen di xaar Allahu akbar mu ne ah rawahu soloo na ko al-Bukhari yu al imam al-Bukhari moo solowoon bale moo solowaat bi léegi nag xadiis bii nag suuf est ce que am na ñeneen ñu ko solo ñu ne la kenn solo ko ko dul noonu waaw kenn imaamul Bukhari moo ko wéetoo waxuma la moo ci imaam Muslim waaye ci ñëpp kutubu sitta moom mii moo ko fi solo moom kese kon nag al imam al Bukhari léegi fan la ko ndi kitaabu fardul xumusi baabu qawlillahi ta'ala fa anna lillahi xumusa wax nañ ko sànq mu ne haddathana Abdullah ibn Yazid mu nekk ñu nettali mooy sama sëriñ da Abdullah ibn Yazid Abdullah ibn Yazid ibn Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makkiyu al-Basriyu al-Muqriyu rahmatullahi alayhi Abu Abdirrahman al-Muqri qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Sa'iid ibn Abi Ayyuub mu nekk ñu nettali mooy Sa'iid ibn Abi Ayyuub ah, Miqlaas Abu Yahya al-Khuzaa'iyu am na ne mooy Abu Yahya al-Khuzaa'iyu mais mawlaahum al-Misriyu rahimahullahu ta'aala ah, moom mu ne qaala mu ne haddathani abul aswadi mu nekk ñu nettali mooy abul aswadi di muhammad ibn abdirrahman ibn nawfal ibn al aswad ibn nawfal ibn xuwaylid bokk sayyidatu xadiija lañu woon moom mii nii abul aswad al qurashi al asadi al madani rahmatullahi alayhi an ibn abi ayyash moo ko jëlee ci ibn abi ayyash an nu'man ibn abi ayyash zayd ibn saamit am ñu ne Zayd ibn Nu'man am na Ubayd ibn Muawiya ibn Samit ainsi de suite ainsi de suite Abu euh, az-Zuraqi al-Ansari rahimahullahu ta'ala mu ne wasmuhu an-Nu'man moo tax mu ne imam Muslim wasmuhu Nu'man turam Nu'man la muy ibn euh, euh, ibn Abi Ayyash an-Nu'man la tudd ibn Abi Ayyash rahmatullah alayhi mu ne an Xawlata al-Ansariya moom moo ko jëlee ci sayyidatu Xawla ko joowoon ci waa al-Ansar moom lañ la wax le bintu Samir ñi ne bintu qays ah, al ansaariya an-najjaariya al-xajrajiya an-najjaariya radiyallahu ta'ala anha anna qaalat mu ne sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna rijaalan yataxawwaduuna ah, fii maali llaahi bi ghayri haqq falahumu naar yawmal qiyaama léegi mooy gis nga buntu euh, hadiis biñ jóge tooñ gi jëm ci tooñu deret la doon wax ne kooku moom ku ko xasa def de toute façon tëjal nga sa bopp bépp buntu yiw yaa ko tëjal sa bopp nekk nga ci impasse waaw gis nga def lu baax gala yomboon yow day commencer jafe la waay waaw ndax bakkan bi nga faat te yàlla joxulu ci woon ndigal léegi nag mu koy jeexale beneen xarit boo xam ne fii nag ci wàllu alal yi la ndax bakkan daa bëgg alal wa innahu li hubbil xayri la shadid gis nga bakkan dëgg dëgg bi gis nga bëgg alal bëgg matériel bëgg lu ne gàññ mooy xayru foofu alal lësët yi ak yiw de d'une manière générale mais alal lësët yi da cee tar lool waaw ba moo tax bu ko nit ki xasee am day commencer di nañ commencer di beew waaw innal insaan innal in kalla innal insaana la yatgha alhamdulillah an ra'ahu istaghnaa gis nga nit ki day commencer di beew boo ko gisee mu commencer am waaw mooy ku yàlla yarul walla borom bi lim na mooñe woon mu defee la dara même bu dee gëmoo tus gis nga boo mayul noonu fu mu amee ñëpp xam ne moo am ñëpp la koy wan tay makka si waaye su fee ñu xam tay la gaay di <laughs> maa ngi ñëw bonjour Dakar top <laughs> waaw tay laa génne yenn oto yoo xam ne bu ma dugalee premier fu ma jaar ñëpp gestu ak yu mel noonu ak di beew ci kaw bi nii di jaay moom daal dundam jamaa la ñeneen ñi ñàkk ñi moom weñ gu leen tane wal iyaadu billah waaw ci wàllu alal dafa bari waaw mu ne moo tax yonent bi saa saab al imaamu Nawawi rahimahullah jeexale buntu bii nga xamante ne garab gii tooñ ah nga xamante ne mooy xaraamal tooñ ak delloo li nga xamante ne tooñaa ngay mu dëkk ci lii surtout que ni ah dañ koy moytu koto boo ko defee danga koy delloo yonent bi saa saam ne inna rijaalan am na ay góor yoo xam ne ay nit ñoo xam ne bu nee rijaalan nag mënoo ne kon jigéen ñi bokkuñ ci noonu ñépp la waaw amul mafhum <laughs> góor ak jigéen waaw ñoom lu ñuy def yataxawaduuna yataxawaduuna waaw allahu akbar dañuy xuus di jël noonu al imaam al haafiz ibn Hajar mu ne ay yatasarrafuuna fi maali al muslimiina bil baatil wa ah, huwa a'ammu min an yakuuna bil qisma wa bi ghayrihaa wa bi dhaalika banim jeexalam doon wax ni imaamul Buxaari binde tudde woon buntu bi mu ne mooy yaxuduuna fii maalillahi mooy yatasarrafuuna dañuy soppandeku fii maalil ci alalu booy ngëm yàlla yi ndax loolu mooy alalu yàlla bi am jaamam yii borom bi dañ leen wallahi borom bi neewul laqad karramnaa bani aadama ngir neen déedéet wallah waaw a yaxsabu an yutraka suda wa maa xalaqna as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa laa'ibiin borom bi nee na binduma asamaan ak suuf li nekk ci diggante bi ngir fo te ki nga xam ne mooy sangu diggante asamaan ak suuf mooy doomu aadama wa laqad karramnaa banii aadam dëgg-dëgg ñoo teral doomu ma aadama yi alayhimu salaatu wa alal nag ah nga ciy soppandekoo nu mu la neex di leen tooñ mooy ci alalu yàlla ngay soppandekoo waaw. Allahu akbar waaye ñi nga xam ne mooy dañuy jóge ci foo xam ne dañ ko war a séddale jóge ci butin de guerre bu ñu am boroom bi ne joxal ma ñii nii joxal ma nii nii wa'lamu annama ghanimtum ca suuratul anfaal leeral ko yow nga ñëw di ci luubal di def alxulul laa kooku xamal ne yow tatasarraf waaw taxuud fi maalillah bi ghayri haqq yaa ngi xuus na ci alalu yàlla loo xam ne amoo ci benn xaq nga def lool waaw ci neen nga ko teg alal ju ñépp bokk nga ne ko tungaañ baala nga naan ki ngay am loo ci ronkat ngir defar sa affaire xamal na yow ci biir xadiis bi yaa ngi ci biir Allahu akbar waaw lépp loo xam ne danga daa nekk sa loxo moo xam nag président nga moo tax ci ngay xame ne façon wax yi naan lay ay caisse noire loolu mën naa dagan ci l'islam wala déet waaw bëgg yow sa ameel yépp yaa ngi ko teg rek ci nga xamante ne moom la la boroom nguur yi zawul zawati daa i di jox <laughs> boroom masaalik doon na <laughs> radiyallahu anhu Cheikh Abul Mahamidi Serigne Touba radiyallahu anhu <laughs> non Serigne bi Serigne bi daa yéeme quoi <laughs> Eh, ne aj gi buy jege aj gi ñu génn nga gis yenn sëriñ yi foo sëriñ yi foo suufi yi <laughs> jëm ci buntu nguur yi boroom nguur yeeg nga xam ne tooñ kese nga xam ne ñoom seen alal yi ñu demee màkke jëlewuñ ko fenn loolu ci boroom nguur yi nga xam ne daw atidaa yi boroom jalgati yi di tooñ nit ñeeg jël seen alal yi képp ñoom lañ yaakaari ay billets <laughs> buñ ñëwee nag dem ba foofu ñëw di di góon di ñi ci def di leen jaay ay titre ajaratoo ki ajaay ay ay ay ajaratoo ki allaaj yu dul jeex <laughs> ak di drainer ay yóbbal yoo xam ne lépp c'est c'est ay photo makkaat waaw ah, <laughs> ah, ah, photo makk photo makk moom est-ce que ne la non c'est que toi bi mu nee gone bon loolu lu yàgg la xam nga wax naa la man damaa yàgg quoi <laughs> ah mooy laa war ki yàlla laa wax képp koo xamante ne weesal nga fanweeri at ba pare jàpp ne yow gone nga moo yow xamoo li nga demee saay man dama ne man walla waajo woon ma ne ko man bañ ma dalee woowe paa yow boobu man dama amoon sax fukki at ñaar fukki at awma ko ñu naan ma paa da wax nañ dëgg paa laa ah saay <laughs> waxatuma la ak léegi <laughs> damaa yàgg ci àddina bi de barki yàlla yàgg naa fi law ci am noo koy xoole bariwut mais nag quand ah alhamdulillah quand ku ma ne at yi ma am laay ku ci war a baax war nga cee man a baax <laughs> ku ci baaxul nag fala talumanna illa nafsak bul bul bul bul bul yedd ko dul sa bopp ah. <laughs> waaw yow borom bi saway defal na la loo xamante ne ni man nga cee man nga cee sant yàlla ah man nga cee sant yàlla waaw léegi yow defoo ko defoo ko di caaxaan après nga bëgg ñu ñu wax la rek déedéet borom bi defal nañu loo xamante ne ni ah képp koo xam ne dina fàttaliku daal mën na cee fàttaliku quoi waaw moo tax mu waxoon ko gaaya <laughs> awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir waaw <laughs> waaye safara wal iyaazu billaah bañ fa nee di yuux um yastarixuuna fiiha nekk ca biir safara di yaxa woo wooy wooy yuuxu yowal loob wooy wooy loob woob wooy nekk di yuux mu ne leen mais <laughs> yéen est-ce que leen woon ci ay at ah est-ce que leen woon ci ay at loo xamante ne nii mais maa yatazakkaru fiihi man tazakkar loo xam ne manoon na cee fàttale koo tudd boroomam dellu ci boroomam day sant yàlla di jaamu boroomam koo xamante ne ku ba koo xam ne moom pare woon na def ko ngir def ko bëggoon ko def amoon na lum ko def wa ja'akumun nadhir waay sama xuppaatekat ba dikkal leen <laughs> ñenn ñi mooy bi jaaw ba dikkal la <laughs> ko jox yow man ma ba jaaw mu ngi noonu <laughs> kon nag mu ngi noonu kon eh, gaa yi képp koo xam ne kon mooy ci alal wàllu alal da jàpp alalu nit ñi di ci di ci xuus tooñaa ngay alal rawatina alal yi nga xam ne borom benn jox leen ko nii alalu yàlla nga ñëw di ci naan da nga ciy tedde te waxoon naa la loolu dëgg-dëgg mooy da nga ciy toroxe yow nee na gaa yooyu falahumun naaru yawmal qiyaama ñooñu moom am nañu safara yawmal qiyaama wal iyaadu billah kon nag affaire yaa ngoog ci kaw noonu kon ki la tëje kon lëkkaale ba buntu bi dafa leer xaraamal kon naan maa jiite rek léegi man alal yi lu ma neex laay def créer ay say privilège yoo xam ne yéen ko yéen a ko voteel seen bopp loolu ngeen voté ko taa tax mu baax ngeen voté ko taa tax baax loolu mu baax moom laa la waxoon rek fii mu ne prostitution moom na ngeen ko def ci loi bi def leen ko ci loi bi après est-ce que ngeen ne loolu tax na léegi moom Euh, li yàlla xaraamal ci prostitution léegi loolu day dagan parce que la loi sénégalaise permet <laughs> yow da ngay fontu noonu alal ji tamit c'est mënoo jël alal ji loo xam ne daganul ngeen def ko voté ko budget boo xam ne nee ngeen c'est ça te loolu yéen ko teg rek ci jël alalu nit ñi bil baatili sawaay loolu daganalul dara ça ne rien ça ne rien laa wax kon nag mbir maa ngi noonu kon nag nañu moytu nu ko bu moytandiku alal moytandiku deret yooyu moom ak ah bu la ku ko borom bi na too nag da ngay tuuba raddul mazalim delloo tooñaange yi delloo tooñaange yi kon nag mu ngi noonu kon ñu yem noonu ah ci kaw noonu kon jeexal nañ bunt bi bii di ñëw insha taala ñu gis beneen garab gu bees ci tool bi ah ba kon al imaamu di ñu ko wan wallahu taala alam wa an